baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim qul yaa cibaadiya alladina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmati illah inna allaha yaxfiru aldunuuba jamica innahu huwa algafuuru alraxim kon ñu ngi woon ci laaya boobu di laayab juróom fukk bi ak ñett suñu boroom di wax ne ee yéen waxal yonent bi alayhi wassalaam ee sama jaam yi xam ne yéen a ëppal ci seen bopp ci ute ci dikke ngeen dikke bàkkaar yeeg mooy yàlla yi ak nu man di tollaa taqnatu min rahmatillah bu leen ñàkk yaakaar ci yërmande yàlla ju yaatu ji inna allaha ndax boroom bi tabaaraka wa taala yaghfiru dhunuba jami'a mooy ki nga xam ne mooy far mbooleem si bàkkaar yi mbooleem seen innahu dëgg-dëgg moom boroom bi tabaaraka wa taala huwa alxafuuru rahim mooy aji jéggalaa koon ji aji yërmaa koon ñu ngi woon nag ci laaya lan moo tax mu wàcc gisoon nañ li nga xam ne moom laa cheykhaan al imaamu albuxaari ak al imaamu muslim ibn alxajjaaj rahmatullahi alayhima soloo jële ko ci abdallah ibni abbaasir mawlaana radiyallahu anhuma wa ardaahuma loolu gisoon nañ ko ñu ngi woon ci beneen bi nga xam ne al imaamu ibni isxaaq ibni yasaar raxmatullahi alayhi moo ko jële ci naafi' mu jële ko ci mawlaana ibnu umara radiyallahu taala anhuma muy nettali jële moom ci baayam di seydina umar ibnu alxattaabi radiyallahu anil jamii ñëwoon nañ ba fi nga xamante ne nii moom la ñoom bi ñu gàddaayee te ñu fitnaal ki nga xam ne mooy Ayyaash ibn Abi Rabi'a Abu Jahl nag al-Haaris ibn al ñaari doomi Hisham yi ñëw yóbbu ko ba fexe ndax ko ndax ñoo bokkoon yaay ak ki nga xam ne mooy Hisham ba nga xam ne moom ibn al-Aas ibn Waa'il as-Sahmi nekkoon frère ci ki nga xam ne mooy Amr ibn al-Aas saxaaba bu siiw boobu radiyallahu anhuma bi nga xam ne ñoom moom dañ ko jàppoon sax laata muy génn Makka jamono ji yépp nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi woon Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima ndax moom moom mujjee génn comme ni ñu ko xamee ak sayyidina Siddiq radiyallahu taala anhu wa ardah léegi nag Seydina Omar ne ñun ñooñu ñu loon waa Makka fitnaaloon delloo leen Makka ñu nekk ci kéeféer ñoom dañu jàppoon ne le fait ñu delluwaat Makka kanta Hisham jam sa sax génn mooy ñooñ dañ leen a delloo ci kéeféer ñoom dañ doon wax saxaaba yi ne woon Medina te jóge woon Makka gàddaa yi azza moom dañ doon wax ne ñooñu ñoom borom bi du leen nangul dërëm du leen nangul farata du leen nangul li nga xam ne mooy naafila te sax da leen doon nangul benn tuub léegi nag ñoom it ci seen bopp loolu lañ jàppoon ci seen bopp ñu Seydina Omar radiyallahu nee na nag bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gàddaayee jóge Makka agsi nag suñu boroom daal di wàcce ci li ñu doon wax ak ñoom lañu jàppoon ci seen bopp que ne ñoom daal ñoom kenn dootu leen jéggalati dara ndax fitnaal gi nga xam ne moom la leen yéeféru Quraysh yi fitnaal ba ñu toppaat leen ci loolu le mooy ci biti nii léegi nag suñu boroom wàcce laaya bii nga xam ne moom lañ gis léegi tal ci lañu nekk muy qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim sayyidna Umar radiyallahu anhu nee nag bi laaya bii wàcce mu bind ko ci sama loxo laa jël benn këyit benn foo xam ne manuscrit boo xam ne fu ñu mën bind ma daal di koy bind laaya bi maa ko bind ak sama loxo ba nga ba laaya bi jeex ma daal di koy jël yónnee ko ki nga xamante ne nii mooy Hisham ibn al-As al-Wa'il ibn Wa'il as-Sahmi di mbokkam moom mu ne mu naroon a àndal gàddaay te moom ma jotul woon a dem daa ay yaas kese demoon ak moom nee na Hisham man Seydina Omar Hisham nee ba nga xamante ni ci la ko sama bataaxal téere bi ma ko bindal këyit gi ma ko bindal laaya bi nee na da ko jàpp di dem di Zituwa Zituwa benn bërëb la bu nekk ci suufu Makka loolu ñuy aj wala jàng aj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom dinañu xam bërëb bi di Zituwa ci suufu Makka la nekk nee na falaa dem man Hisham yor këyit gi di ko xool di xool di xool lu nekk def naa ko waaye comprendre ma ci dara mooy ne jàll xalamu ma ci dara man daal mbir mi maa ngi koy jàng waaye xaw ma lan lay wax nee na ginnaaw ma man Hisham ma ne allahumma fahimniha allahumma yee yow sama borom yal na nga ma xamal lii laay yi nekk ci kayit gi yal na ma ko xamal xamal ma ci may ma ci li nga xam ne mooy dégg gu sew gi nga xam ne mooy tax ma xam li ci ne nee na ci noonu rek naka noonu ci la boroom bi sànnee ci sama xol ma xam li nga xam ne mooy ubbi sama dënn ma mën a xam li nga xam ne moo wàcc ci laay ak yi ñuy wax te pourtant arab la woon moo tax képp ku jàpp ne nit jàng na def na littérature mooy arab al adabul arabi moom daal euh, dafa nekk koo xam ne ku jàng araab la këne war naa wax ci diine xam nga loolu ñu bari looloo leen di nax ñu naan bari nañu ñaar oustaz de toute façon jànguñu diine mooy ne lenn lañ def seen parcours daal comme yow ni nga jàngee li nga xam ne mooy mathématique wala ni nga jàng géographie wala ni nga jàng physique yow da koo jàng ci français ñoom ñu jàngo ko ci fran ci arabe ndax pays arabe yi lañ demoon ñu ñibbi ci Sénégal comme que foofu ñoom soxlawuñ jàng mu mel noonu parce que ñoom niñ ñu ko soxlaa mooy ko jàng en français ak ñi nga xam ne ñoo jóge ci université Toronto yi wala université yi nga xamante ne yu bari ci di yi ak yi nga xam ne yooyu loolu lañ soxla léegi nag ñoom ñu ñëw fa ñu gaay ne leen ay ustaas ñen waaw loolu tekkiwul ne ku mel noonu jàngul diine man naa gëstu diine voilà xam ko bu boobaa waaw c'est bien waaye am na ci ñoo xam ne dañoo xamul sax lan mooy diine. léegi nag gaa yi leen di improviser ne leen voilà léegi yéen ay ustaas ngeen ñoom itam ñu jël ay téere ay alxuraan ay xadiis di ñëw di wax ci loo xam ne gëstuwuñu ko di wax ay tojaange kese ci biir réew mi nga naan ustaas ustaas alors que lan lan moo tax parce que dafa dégg arab mais Hicham nii. ibn al-Aas ibn Wa'il as-Sahmi kan moo ko gën a dégg arab min sahabati rasulillah bokk ci sahaabaa yonent bi alayhi salaam bokk ci ñi ko njëkk a gëm Makka laata muy gàddaay moom lañ jox laay bi ñuy gis mu koy liir di liir di liir nee na xaw ma li muy wax ba ni may ñaane borom bi tabaaraka wa taala mooy xamul ne lettre ak lettre lii la xam na ko waaye mooy lan moo nekk ci biir ak yërmande yàlla ji borom bi wax. ak est-ce que moom concerné na ko moom mi nga xamante ne nii moom daal nay ñàkk yaakaar ci boppam est-ce que kooku moom ci la walla déet loolu lépp xamu ko woon suñu borom daal mu ñaan boroom bi mooy xam-xam boo ko bëggee am fi ngay tàmbalee mooy sellal sa xol yëkkati say loxo wala ñaan sa borom dagaan ko ñaan ko bu may la xam-xam boo xam ne bu sell la boo xam ne da koy jëfe ngir moom pas pour kenn ci mbindeef yi pour moom borom bi tabaaraka wa taala te nga xam nag jaamu yàlla la boo koy def nga xam ne yaa ngi jaamu yàlla boo koy sàkku yaa ngi jaamu yàlla te tamit malaaka yi ñu ngi tàllal seen laaf yi pour ñi nga xam ne ñooy sàkku xam-xam comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe ne xattaa ñi nga xam ne sax melentaan bi nekk ci biir kàmbam day ñaanal yërmande yàlla di ñaanal yiw ki nga xamante ne nii mooy sàkku xam-xam mooy li nga xam ne moo ëpp solo lu borom bi defal ab jullit ginnaaw ba mu ko defee jullit kon nag Seydina Hisham ibn al-Aas radiyallahu anhu suñu borom sànni ci xolam bu xam loolu lële nee na ba ma koo xamee nag comprendre la ci ne ci laa jëlee sama géléem daal di yéeg géléem di war sama géléem daal di ciy toog daw dem na dina war a xam ne kon man samay mbir ah man lu tax may ñàkk yaakaar ndax seen ñàkk yaakaar boobu moo tax ñenn ñi jéematuñ woon dara ngir mën a dem du gàddaay ndax jàpp nañ ne ñoom seen mbir yàqu na kon nag loolu mooy beneen bi nga xamante ne beneen liy wat bi ngeen beneen sababu nuzul mooy bi nga xamante ne mooy li rot ke lii moo taxoon laay bi wàcc bi mu wàccee ci la ko Seydina Omar mii radiyallahu anhu daal di bind léegi nag loolu benn la bii di ñëw ñu gisaat yeneen yoo xamante ni ba léegi ci laay bii lu tax mu wàcc insha allahu taala buñ paree ci yooyu yëpp nag dinañ wax nag nan la ñuy boole yii yëpp dang naan ah yii wute naa lii mooy lan man la bul yàkkamti insha allahu taala dinañu gis loolu lépp ginnaaw buñ gisee yeneen yi des